fil baab al ishruun kon insha allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon ci téere bi e, garab gi nga xam ne moom lañu boroom téere bi doon dégtal doon ñu ko présenté doon ñu ko gaaral ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin Euh, ñu ngi woon ci hadith numéro cent soixante quinze mooy hadith téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom mooy hadith Seydina Abul Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu wa an abiihi di nga xam ne ci la doon wax keroog yonent bi alayhi salaatu li mu wax ne Xaybar keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana dinaa jox waat naa ne dinaa jox raaya gi muy drapeau bi suba góor goo xam ne borom bi tabaraka wa taala dina ubbe xaybar jaale ko ci loxoom te bokk na ci ay màndarga góor goo gëlëk ay critère mooy dafa sopp yàlla sopp ndawam bi tabaraka wa taala ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla sopp ko ndawam bi alayhi salatu salaam daal di koy sopp mu ne nag fa baata naasu yaduquuna laylatahum ayyuhum yutaaha nit ñi daal di weye paasi seen guddi gi yépp yadukuuna laylatahum loolu liñ fàtte woon wax waxoon nañ ko sax mais dañ ne woon waxuñ woon li al imaam wax ndax wax na baat boobu xaw lu yadu kuuna ay yaxuduuna wa yatahaddasuun wax nañ ko bii paase biñ koy firi waaye waxuñ woon ne imaam loolu la wax ci suuf mu ne qawluhu wax ji nga dégg ci xadiis bi mu kuuna mooy ay li mu ci namm mooy yaxuduuna ñu ngay xuus ci ay kàddoo ko waxtaan way taxaddasuuna di waxtaane way ana kan way la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di jox drapeau bi li nga xamante ne nii mooy suba léegi nag ku nekk ni bëgg nag yaa yaakaar bu baax ne moom la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jox mu ne nag bi ñu xëyee yonent bi alayhi salaam nag daal di wax an lan la wax foofu la ñemoon mu ne fa qaal falamma asbaha an-naasu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yarju an yu'taha fa qaal fii la ñëwoon fa qaal mu ne ayna ali ibn abi talib yeneen tubaab yi saa saam ne ayna ali ana ali ibn di doomi abi talib di doomi abu talib radiyallahu ta'ala anhu qiila nee na ñu ne ko ya rasulallah ah yow ndawul yàlla li kat sallallahu alayhi wa huwa yashtaki aynay day jàmbat ñaari bëtam waaw xanaa euh, xeetu apollo la woon rek wala xeetu euh, wànnent en tout cas daal bët ya daal da doon jàmbat ay bëtam mooy bët doon metti waaw ñu ne ko day jàmbat ay gëtam de bët yaa metti waaw alayhi salaatu wassalaam mu ne qaala yonent may saa saam ne leen fa arsilu ilayhi ne yónni leen jëme ci moom mu dikkal ma fa utiya bi ñu dem indi ko biñ koy di ci yeneen am na yeneen riwaay yoo xam ne dañ koo jàppoo sax keroog tellement manuloon a avancer ndax doon noon gis ta mettitu bët bi da koo jàppoo lool ñu indi ko bi mu ñëwee ba ci yonent may saa saam fa basaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi aynayhi yonent may saa daal di tifli ci li nga xamante ne mooy bëtam yi Eh, ñaari bëtam yi wa daa la mu dal di koy ñaanal fa bari mu daal di wér ci saasi la <laughs> ah iblu yu yonent bi alayhi salaam saafara la Allahu akbar waaw danga cee bëgg beneen ah bi nga xamante ne moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nekk tuut tànk ah nekk maamam ju baax ja waaw Abdul Muttalib cheikhu Quraysh mu am feebar bu ko dal muy feebaru bëtam yi la doon jàmbat sonaloon ko lool ñu ut fu ngir yóbbu ko ngir faju ko ngir yóbbu ko ngir faj ko waaye daal mbir mi joxewul dara ba ñu ñuy deme ci koo xamante ne jàpp nañ ne man naa faj mu laaj leen <laughs> ñu ne ko moom mii de dañ la koo indil ngir nga man ko ngir nga faj ko waaw ndax kat bëtam yi bëtam yi ah bëtam yi daal lay jàmbat mooy metti mu ne leen waaw waaw yéen xanaa xamu ngeen kii nii ay tiflisam moo moo mooy kiiwu ay tiflisam moo koy faj ñooy saafara Allahu akbar <laughs> naka lañ ko wo la lañ taataan tiflisam def ko ci bët yi mu wér <laughs> waaw wallahi mu wér kon nag mu ngi noonu le <laughs> ah. moom la def fii moom la def fii Seydina Ali ibn Abi Talib loolu ba mu nee tout tànk la woon alayhi salaatu wassalaam waaye bi mu newee yonent nii sallallahu alayhi wa sallam daal dinay defal loolu Seydina Ali ibn Abi Talib ak yeneen nga xam ne daa bokk ci li nga xamante ne nii mooy ci mu'jizaatam yi moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi eh? waaw boroom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne mu ne muy continuer comme Seydina Ali fa bariya mu wér hatta ka an lam yakun bihi wajaa mel ni mais dara masu koo dal waaw mel ni dara masu koo dal waaw mel ni dara masu koo dal ah boroom xilaasu dahab li ñu wax sànq mu ngi ko doon ah fi sabi'il aami wal haadi ataahu bihi fa yaa lahu ramadun fi shiddatil alami hudi ila rahibin in yaqulu lahu dawaa'uhu riiquhu farji' ila al-harami <laughs> waaw non nee la ko sayyidi alxaaji Malik alayhi ridwaanul Maliki wax waaw fii saabi'il aami wal haadi ataahu bi fa yaa lahu ramadun fi shiddatil alami hudi ila rahibin tabbin yaqulu lahu dawaa'uhu riiquhu farji' ila al-harami waaw fi saabi'il aami wal-haadi ataahu bihi fayaa lahu ramadun fi shiddatil alami hudi ila rahibin tabbin yaqulu lahu dawaa'uhu riquhu farji ila alxarami maamam ji saydul mu ne fii saabi'in bam amee juróom-ñaari at fii saabi'il aami wal haadi aji suñu gindi sallallahu alayhi wa sallam mii gindi nit ñi ataahu bihi ci la ko dikkale ci la ko dale ah ramadun li nga xamante ne mooy aw wànnent ah fa yaalahu fii shiddatil alami woo naa ko waaye ci taraayu li nga xam ne mooy ak métti gum doon jànkonteel jamono ñoo jële waaw léegi nag ngir faj ko hudi ila rahibin ñu tegtal ko gindi abu abdul muttalib ne ko ah sa sët bii de lii ko dal sa doom jii am na benn prêtre boo xam ne ku man yooyu la ñu ne ko demal mu seet ba xam ah fabbin prêtre la woon waaye ku doon fab la yaqulu lahu ba mu ñëwee mu nga naan abu abdul muttalib man bi naan ko mais kii la nga indi ngir faj ko bëtam yee koy sono mais xanaa xamoo ne dawaa uhu riquhu waaw li koy faj mooy ay lorom mooy tiflitam yi moo koy fajal bëtam yuy metti ni farje kon nag dellu nu mu gën a gaawe ilal xarami ci alxaramul makki waaw <laughs> kon mu ne Seydina Ali nag radiyallahu anhu fa bari am wér hatta ka an lam yakun bihi waja mel ni dara dalu ko fa a'taahu raaya mu daal di koy jox drapeau bi raaya fa qaala aliyun Seydina Ali ibn Abi Taalib ne radiyallahu anhu ya rasuulallah yow e ndawul li sallallahu alayhi mooy bi ñëwee léegi mu jox ko drapeau bi ngir mu dem songi yahuudu Xaybar yi ci seen tata yu baax yi nga xam ne ci lañu ñu jàpp ci la ñu ne jàpp ne moom ah maani'atuhum husunuhum min Allah <laughs> ah mu ne ya rasulallah bi mu jëlee daabu mu ne yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam uqaatiluhum hatta yakunu mithlana ndax damay xareek ñoom bañ mel ni ñun ndax damay xareek dañuy xareek ñoom ndax damay xareek ñoom ba ñuy mel ni ñun mooy nekk ay jullit qaala yonente mi alei saa salaam ne ko unfud ala rislik mooy wéyal ndànk ñu wëyal jëm ca ñoom xatta ba ni nga xam ne tanzila bi saaxatihim ngay wàcc ci seen ëtt ya ñoom yahuudu xaybar yi al imaamu nawawi rahimahullah mu ne qawluhu rislik bi kasri ra'i wa bi fathiha dañuy wax rislik di wax raslik ala raslika mais dañuy wax ala rislika mu ne lughatan ñaari ah, expression la ñaari wax la boo ci wax kàddu yi boo ci wax ci arab rek baax na boo nee raslika baax na boo nee rislika baax na waaye mu ne wal kasru afsah waaye nag eh, maas ko ci kasra ci suuf afsah mooy li nga xam ne moo gën a fasaa waaw mooy li nga xamante ne moo gën a fasaa kon mu ne ala rislika mooy ndànk doxal rek ba àgg sa ñoom waaw boo àggee ba xattaa tanzila ba ni ngay wàcce di saaxati him ca seen kuuree seen ëtt summa du'uhum ila al-islam boo demee bala ngaa xare ñoom woowaat leen renouveler leen woote gi ndax woote gi amoon na waaw moo boroom xam-xam yi ne lii dañ ciy wane ne kenn amul droit di xeex ak kenn ay yéefér ah, lu dul nga wan leen nga wax leen l'islam ba mu pare waaw il faut message bi leer ba pare waaw waaw ci riwaaya imam Abu Hurayra bi wax nañ la soloon na ko dane Seydina Ali dane ya Rasulullah ala ma uqatilu an waa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ci kaw lan laay xale nit ñi waaw léegi kon mu ngi noonu moo tax boroom xam yenn ci boroom xam-xam yi ne lii day wane ne kon woote charte la bala ngay xare waaw waaw am ñu ne mukk non non <laughs> am ñu ne non non lii nii waa Xaybar gi message bi agsi won na ci ñoom ah. xam nañ ñoo leen tubaab lañ seen woon ngeen di woo. sauf que lii yonent waaye saa saam da koo def rek ngir mayaat leen beneen chance amaana ñu dugg ci lislaam waaw waaw kon nag mu ngi noonu am nag ñeneen waxu njëkk bi lañ ne lool euh, que mosoon nañoo jot daawo bi wala jotaguñu leen woon ñooñ dañ buñ waree xare ñoom dañ leen di woo une dernière fois ba pare loolu moom ci lu ñu jooyal waaw kon nag mu ngi noonu am ñu ne non ça dépend rek bu dee ne jotoon na leen a àgg moom loolu rek doy na waaw ndax am na yeneen xare yoo xam ne yeneen tubaab saa saal xare nag ñoo xam ne wo waxu leen nañ leen woo ci diine ba pare ah te yomb parce que mooy woon na ci ñoom waaw kon nag mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu de mu ne. hatta tanzila bi saahatihim thumma ad'uhum nga woo leen ila islam ci l'islam wa akhbirhum nga daal di leen xabaare ci hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu ne qaatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu xareel ak ñoom ba ni ñuy seede kenn amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la te ndawam la fii mooy loolu rek moog lii benn la. mooy ud'um ila al-islam woo leen ci l'islam mooy ci shahadatu an la ilaha illa allah ñu wéetal borom bi tabaraka wa taala wa axbirhum da nga leen xabaare bima yajibu alayhim min haqqillahi taala fii li nga xam ne moo war ci seen loos ci ñoom ci loo xam ne àqu yàlla mi kawe mi te yéegut fii ci loolu mooy ah tene woo leen discuter ak ñoom la ud'u ila sabili rabbika bil hikma biñ gisoon boo leen woowee nag ñu féeteerlu ndax ay nit lañ ñoo xam ne dañoo féeteerlu waaw bu boobaa nag kon nag mu ne yajibu alayhim nga wax leen la maa la nga xam ne yajibu alayhim daa war ci ñoom bima wajaba alayhim li war ci ñoom min haqqillahi ta'ala fii ci xaqu yàlla ci loolee waaw na nga leen woo waaw wax leen li nga xam ne mooy xaq yàlla yi nga xam ne moom lañu war a taxawe yi ñu war a taxawee léegi nag boo ko defee fa wallahi boo defee lii na nga xam ne lii de fa wallahi mooy defal lii nax maa ngi wàcc yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan boroom bi de tabaraka wa taala hein daal di gindee benn nit dong ah jaare ko ci yow xayrun laka min humurin na'am moo gën fuu la nga mën a am ci ay gëléem yu waleure nga xam ne moo doon li gënoon a tedd ci alalu arab yi moo tax ñu ne la woon bañ koy gis sa muqaddima ba mooy comme si nga am ay dollars US wala ay euro nga am ci ay milliards waaw nga am loo nekk le plus ki ëpp alal ci kaw suuf borom bi gindi benn nit jaare ko ci yow moo gën loolu lépp kon nag mu ngi noonu akbar <laughs> kon mu ne muttafaqun alayhi hadith bi borom bi kii al imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoo ko solo waxoon nañu loolu foog naa wala ñëwaguñ ci woon non non waxuguñ ko naa ñan ñoo ko solo al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi solo na ko eh, al imaamul Buxaari indi na ko euh, na ko noon al imaamu muslim ibnul hajjaaj al imaamul buxaari indi na ko ci ay bërëb yu bari euh, dañ ciy tànn benn gese euh, mu ne mooy xadiis bi nga xam ne moo gën a niroog bi voilà daanaka mu ne xaddathana Qutayba ibn Sa'id wala lii waxoon nañu ko non waxoon nañu ko kay waxoon nañu ko waxoon nañu defoon nañu lii quoi Euh, parce que ça veut dire defoon nañu en hmm? ah, fay di nga mën a yow tay de yow yow mi yaa sonn tey <laughs> ni ngay waxe rek ku la dégg xam da ngaa sonn waaw <laughs> ah, yaa fay <laughs> coono waru la tax ni bale waaw lakal xaq waaye coono waru la tax ni bàyyi ah, léegi yow doo ma ko fàttali wala yow yow doo jàpp dara presque mais ça veut dire quelque chose que defoon nañ ko haddathana bi mu ne kitaabul maghaazi ah mu ngi ko indi ci ghazwatu Xaybar ah mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id al-Baghlani wa Abu Rajaa rahmatullahi alayhi qaala haddathana Yaqub ibn Abdirrahman mu Yaqub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qaari az-Zuhri rahmatullahi alayhi an Abi Haazim muy Salamatu ibn Dinar rahmatullahi alayhi al-Madani rahmatullah alayhi qaala axbarani Sahl ibn Sa'd mu nekk ma xabaare nettali mooy Sahl ibn Sa'd ibn Malik euh, Abul Abbaas al-Xazraji as-Saa'idi al-Madani rahmatullah alayhi mu ne léegi mu di ay mu ne yonent ma anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala yawma Xaybar la u'tiyanna raayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allaha wa rasuulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam kanta ki nga xamante ne mooy al imaamu muslim ibnu al-hajjaj rahmatullahi alayhi mu ne haddathana qutaybatu ibn sa'id gis eh, moo ko al imaamu al-bukhari ñoo ko bokk jële ci qutayba ah ibn sa'id sauf que al imaamu muslim da koo jële ci beneen eh, eh, sëriñ mu ne haddathana qutaybatu ibn sa'id wax nañ ko sànq qaala haddathana abdul aziz non même bi la ma lu tax koo jële ci beneen maa ngi bëgg a may say say dëgg de non non eh, eh, ci Qutayba kese lañ ko jële Qutay mu ne haddathana kon Qutayba ibn Sa'id muy Qutayba ibn Sa'id même même càllale bi la rek moom al imaamul Bukhari rahmatullah alayhi ndax am na sëriñ imam Muslim taalib imaamul Bukhari la mais bokk nañuy sëriñ yu bare bare bari voilà loolu la kon mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mooy ki ñu gis sànq qaala haddathana Abdul Aziz wax nañ ko sànq mooy ibn Abi Hazim miñ la wax sànq voilà an euh, moo tax mu ne an an Abdul Aziz mu ne yaani ibn Abi Hazim an Abi Hazim ah moom mu jëla ko ci Abu Hazim voilà ay gis nga même tàllale bi la teg textitis li gone yi wax ah mu ne an Sahl mu jëla ci Sahl ibn Sa'd mu ne ha taxawal ma ñëw mu ne voilà wa haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne Seydina sama sëriñ bi Qutayba ibn Sa'id ba léegi nettali na ma mooy beneen càllale wa lafdu hada mu ne nag euh, kaddu gi may indi fii la mu ne haddathana Yaqub mu ne ki ma nettali mooy Yaqub ibn Abdurrahman ah rahmatullahi alayhi ah, ya moo tax mu ne yaani ibn Abdurrahman an Abi Hazim qala akhbarani Sahl ibn Sa'd anna Rasulullah kon mu ngi noonu loolu mooy càllale ki nga xam ne mooy al muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ne haddathani Yaqub ya'ni ibn Abdirrahman an Abi Hazim qala akhbarani Sahl ibn Sa'd anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala yawma Khaybar kon ci gàttal loolu la waxoon nañ la bu dee defuñu ko woon que ne al imaamu na ko tamit na al imaamu ñii ñëpp ñoo bokk sëriñ mooy al imaam Ahmad mooy seen sëriñ al imaam imaam Muslim ak yow al Abu Dawud ci seen sëriñ lañ bokk rahmatullahi ala jamii léegi ah, lii nag ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ laa la lëkkaale bi mooy bunt buñ nekk mooy garab gi tegtale bunt bi teg tegtale ci yiw ak woote jëme ci njub wala ci tànkute waaw yonent ma kantaa la ci suuf yadu kuuna yooyu ak yooyu wax nañ ko sànq ah mooy ne e, lëkkaale bi mooy yonent ma saa saam dana Seydina Ali radiyallahu anhu mooy borom bi gindi kenn gaare ko ci yow mooy woo leen bi premièrement bi mu ne ko la la benn bi Seydina Ali dana ko yonent ma saa saam dana ko demal tabul geestu mu dem ci riwaayu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu muy dem ba mu demee dox tuuti comme que saa mu taxaw noonu geestuwul de wax ne ko yaa rasuulallah ala ma uqaatilu mais yeneen way sasam ci kaw lan ndax cahier de charge bi cahier de doléance de charge bi la laajagul woon dañ ko ko jox rek mu dem bi mu demee dox tuuti nag ne waaye yonent bi alayhi salaatu dañuy xam ne kon wax jii mu wax nii loolu mooy du ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam la ko mooy bi mu jógee drapeau bi dox tuuti ci la ne yonent bi alayhi salaatu waa ci kaw lan laa leen di laa leen di xare gi inaay xare ñoom waaw gis nii doxale ndigal yi nee na ko bul geestu ba mu amee lu mu laaj daa taxaw jublu fi mu jublu waaye yëkkati kàddoom te geestuwul ba ni muy àgge waaw mu ne ko ud'uhu loolu dañ ciy gis kon woote jëme ci yàlla woote jëme ci yiw ud'uhum woo leen mooy woo leen jëme leen ci tawxiid waaw Allahu akbar Allahu akbar summa ud'uhum boo ñëwee ba wàcc fa ñoom summa ud'uhum ila al kon ngëneelu ak woote ci l'islam li nga xamante ne loolu la euh, euh, amal lëkkaale ak fii ba pare mu xamal ko ne nag boo wootee ci l'islam gënee gi ci nekk mooy ah, borom bi gindi koo xam ne dafa sànkoon doon bokkaale yàlla borom bi def mu génn ci bokkaale yàlla bi jaare ko ci yow na la leer na yow moom yow moomee def loole xamal ne la nga def moo gën lépp loo mën a am ci alalu àddina waaw loolu daal ci gàttal mooy xamarul naan ndax arab yi gëléen xonq yooyu moo doon signe de richesse yu mag yi waaw xam nga léegi nii képp koo xam ne dañ ab contam cinquante milliards d'euros bi ay ay ay comptam cinquante milliards d'euros am na ay firme am na ay usine am na ay bateau ay yacht ay quai de croisière am na ay kii de transport am na sax ay avion yoo xam ne moom moo ko waral boppam loolu signe de richesse la yooyu yépp nag boo ko amoon lépp lu waay di am boo ko amoon yow borom bi gindi kenn hein génne ko ci cànkute dugal ko ci l'islam waaye borom bi day am canal yu muy jaarale affaire yi kanu yu mu ciy jaarale ah bu ko jaaralee ci yow loolu yow moo gën ci yow loolu lépp nga amoon mbiru àddina yooyu ku amoon mbiru àddina yëpp te amul li nga am yow waaw bi nga xëyee moo tax euh, daawa woote ci l'islam kenn du xeeb waaw xam nga nent bi alei salatua salam jóge na Makkatul Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima bi nga xamante ne nii ci la sayyidatuna euh, Khadija ak Seydina Abu ak euh, Abu Talib génn àddina mu dem di leen woo ah waa Taif daal di koy ñàkk teggin mais ba mu demee kan moo kan moo ko gëm kenn Addas mooy waa Taif moom kenn gëmu ko ci Addas ab surga la woon rek bu doon liggéeyal ñoom ñoom Shayba Shayba mi dëkkoon Makka ak Umayyah ibn euh, kii euh, Shaybat ibn Rabi'a ak frère am bi euh, Utba ibn Rabi'a seen benn surga boo xam ne seen tool yañ amoon Taayif ñooñu de ñooñ ñi nga xamante ne nii